fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi raabi'i wa sab'iin ba'dal mi'a. baabu maa yaquulu idaa nazala manzilahu. walillaahil hamdu wal minna kon ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn jotaay chapitre 173. baabu. maa yaqu maa yad'u bihi idaa xaafa naasan aw gayrahum hadis biñ ci gisoon te moom dong la fa al imaamu rahimahullahu ta'ala indi woon moo doon hadisu 981 mu ne woon an abi muusa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa xaafa qawman qaala allahumma innaa naj'aluka fii nuhuurihim wa na'uudu bika min shururihim walillahi alhamdu wal minna kon tey nag insha allah niñ ko waxe woon ñu gis li nga xam ne mooy xadiis bi nga xam ne mooy bi ci tegu mooy xadiis bi nga xamante ne eh, moo ci tegu mooy bi nga xam ne mooy non buntu ma naan buntu d'abord waaw <laughs> ah, mooy buntu bi hmm? baabu buntu chapitre cent soixante-quatorze téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent baabu buntu maa yaqulu li nga xam ne moom lay wax mooy nit ki idaa nazala bu wàccee manzilan waay buy tukki ñu ngi ci kitaabu aadaabi safar bul fàtte loolu le mooy nit ki bu dee day tukki ba def li nga xamante ne nii mooy wàcc fenn waaw loolee ana lan lay ñaan lan lay wax ndax bul fàtte ne lislaam euh, suñu boroom dafa bëgg jàmm di dellu ci moom loo tax dafa quadriller dundam gii mu ko may lépp mu war koo delloo ci boroom bi waaye nag ku ci conscient waaw euh, foofu c'est là où le bas waaw xamuñ ne borom bi lim ñu defal ñëpp c'est pour delloo ñu ci boppam xatta <laughs> nattu sax bu la ko tegee hein mooy euh, euh, c'est pour delloo la ci boppam waaw xéewal gi c'est pour delloo la ci boppam nattu gi c'est pour delloo la ci boppam moo tax xatta voyage nga naan bon voyage bi xanaa mu baax la war a doon rek <laughs> waaye ça dépend voyage bi Euh, day nekk farata day nekk sunna day nekk loo xam ne lu ñu mustahab lu ñu sopp nekk loo xamante ne euh, lu ñu si ak lu xaraam yooyu yëpp da ciy dugg cinq yooyu yëpp dañuy dugg ci mbir yi waaw parce que voyage ub aj moom de toute façon manoo lu dul voyage yi te lépp yemb na ci yow lool il faut mu nekk farata waaw bu dee nag dem def nusha génn dem ci bërëb yi nga xam ne ngir féexlu féexlu gu dagan daa jaxasoo ci palaas yi góor ñeeg jigéen ñi xaraam hada xaraam waaye dem foo xamante ne nii c'est pour euh, ci li leen yàlla may ngeen jënd dara euh, entre yi ngeen nekk fa daal di euh, génn changer air loolu dafa nekk loo xam ne lu dagan la waaw ainsi de suite ba nuñ ko jàppe léegi lii hatta yooyu sax même yi ci dagan yeneen saa saa ne la booy dem ba def escale fenn Ah, def alt fenn li nga xamante ne ah, moom ngaa wax waaw kon nag mu ngi noonu léegi al imaam al xaafidu fii nii nag bunt bi benn xadis kese la fi indi comme ñaar ñoo ñaari xadis <laughs> waaw ñaari xadis bi ci njëkk mooy xadis neuf cent quatre-vingt-deux te nañ la ah, saxaaba boobu bu jigéen bi yow vay nga daal di xooy xool yi kon tegul nag ci kanam benn li nga xam ne mooy aaya kon hadith neuf cent quatre-vingt-deux kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne an Xawlata binti Hakiim radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man nazala manzilan thumma qaala أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم رحمه الله تعالى voilà kon al imaam an-Nawawi rahimahullah mu indi hadiis bi mu ne an xawlata binti Hakim mu ngi jële ci soxna suñu naan xawla ta du xawla tile waaw loolu am na version mayor ci bi bu këyit xawla ti la def parce que mamnu'un min as-sarf la mais damay ragal ne loolu kii la foot de frappe lay doon waaye ñoom xam nañu loolu an xawlata binti Hakim mu ngi jële ci saxaa soxna suñu naan xawla eh, di binti Hakim radiyallahu taala annaha qaalat saxaabiya la bu jigéen euh, euh, boo xam ne après fay dinaa la fàttali ay mbir waaw insha allah <laughs> annaha qaalat nee na sami'tu rasulallah mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama waaw dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu mu naan ñoo fekk quoi samewtu ya <laughs> kan nga dégg billahi rasulullah non mais ñi dañ ñoo raw ba pare quoi <laughs> ñoom ki ñu dégg muy wax waxam kàddoom di tuggee ci gémmiñam di dal ci seen nopp yi manuñ kenn manula déggati kooku ñoom niñ ko doon déggee ci kaw suuf fii fekk muy dundu te loolu nag ku am loolu gëm ko faatoo noonu raw na ku ko amul waaw après man nga koo dégg <laughs> waaw wala ci leneen comme li ñu waxoon na gis yonent way saa sa am jaxarata est-ce mën naa nekk même loolu noonu mayu la taxul nga am li ñu la amoon waaw ulaika zalika fadlullah loolu nga neelul yàlla la de <laughs> fo yu'tihi man yasha'u de borom bee koy jox ku ko soob wallahu dhul fadlil azim kon mu ne sami'tu rasulallah mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man nazala képp ku wàcc manzilan ab wàccuwaay summa qaala ginnaaw gi mu ne a'udhu bi kalimati llahi tammat mu ne a'udhu maa ngi muslu bi kalimaatillah ci kaddu yàlla yi attaamaati yu mat ya min sharri ci mbonu maa xalaqa li nga xam ne moom borom bi moo ko bind mu ne képp ko wàcc def alt benn di voyage ba wàcc fenn def fa escale boo waxee lii lam du ko lor shay'un dara foofee hatta nga xam ne yartaxila min manzilihi zalik fekk toxuwul jóge foofu dem feneen dara du ko fa lor luy lore mu ne bi rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul xuseyn rahmatullah alay léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que bi al imaamu muslim rahimahullahu kese moo ko ne la déedéet xadiis bi al imaamu sëriñam al imaamu euh, ki nga xamante mooy Ahmad ibnu Muhammad rahmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye naka noonu uh, al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi moom itam daal dinay solo xadis boobu Allahu akbar waaw moom solo na xadis kon ñoom ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo ko al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini solo na ko ci kitaabu tibb waaw foofu indi na ko foofu euh, léegi kon al imaamu muslim nañ xool nan la ko solo comme que ne rawaahu muslim moom mu ngi ko indi benn bërëb la ko indi ci saxiix bi euh, moom al imaamu muslim mooy moom day dajale affaire yi même kii yi mu indi ci li nga xamante ne moom lañ ko xamee moom al imaamu abul xuseyni ñaari version euh, mu ko indi nag ci buntu kitaabu zikr والدعاء والتوبة والاستغفار باب في التعوذ من سوء القضاء mu ne حدثنا قتيبة بن سعيد mu ne nettali nañu sunu sëriñ di قتيبة بن سعيد di قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي مولاهم أبو رجاء البلخي البغلاني رحمه الله تعالى قال mu ne حدثنا ليث Qutayba mu ne ki ñu nettali mooy Layth di al-Layth ibn Sa'd dañuy wax Layth di wax al-Layth muy al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri dëkkoon Medina mu jigi mu dem Misra nekk waa euh, sëriñu waa ki nga xamante ne nii mooy waa ahlu Misra rahmatullahi alayhi ha mu ne taxawal ma demaat ci beneen càllale man imam Muslim wa haddathana te nettali nañu ba léegi Muhammad ibn Rumh mu ne wal lafzu lahu mu ne sama beneen sëriñ it nettali nañu ginnaaw Qutayba muy Muhammad mu Rumh ibn al-Muhajir ibn al-Muharrir ibn Salim at-Tujibi Abu Abdillah al-Misri rahmatullah alayhi mu ne kaddu yi may indi fii moom la ñeel mu ne axbarana qaala mu ne axbarana al-Layth al-Layth waaw bu dee côté Muhammad ibn Rumh jëm ci àllay loolu waa waa misra ngoog ci àll la waa misra mu ne kon axbarana xabaare nañu allaytu di allaytu ibn Sa'd mi ngi sànq rahmatullah alayhi an Yazid ibn Abi Habib mu jële ko ci Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misri moom tamit ba léegi nga gis muy càllale waa ahlu Misra an al-Harith ibn Yaqub moo ko jële ko ñu naan al-Harith ibn Yaqub ibn Tha'laba ñii ne no ibn abdillah al ansari mawlaahu moom itam al misri rahmatullahi alayhi ah, imaam al haafid ibn hajar nee na xam ne jaamukatu yàlla bu mag la kon nga gis ba léegi fii nii yëpp da ngay gis ñi nga xam ne mooy waa misra la kon mu ne moom al haaris ibn yaqub anna yaqub ibn abdillah kana yaqub hmm, abu yusuf al madani rahmatullahi alayhi ñii ne al ashja'i rahmatullahi alayhi kon fii la waa Medina daal di intervenir léegi nag mu ne moom moomee eh, Yaqub ibn Abdillah haddathahu moom moo ko nettali annahu sami'a Busr ibn Sa'id gis nga càllal bi ni ñu guddee mu ne dégg na Busr ibn Sa'id di Busr ibn Sa'id al-Madani al-Abid al-Hadrami mawlahum rahimahullahu ta'ala thiqatun jalil rahmatullahi alayhi kon moom di Busr ibn Sa'id yaqulu sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne dégg naa Sa'd ibn Abi Waqqas di Sa'd ibn Abi Waqqas di Malik ibn Uhayb nii ne Wuhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Madani al-Makki Abu Ishaq muy ahad al-mubashirin al-mubashirin bil janna nga xamante ne moom lañ doon wax keroog ne moom la Sayyidina Ali ne man de moom dong laa di Yonent sallam ne fidaaka abi wa ummi irmi sa'dan di ko jox xeeji keroog euh, ca xareb Uhud naan ko sànnil Sa'd fidaaka abi wa ummi jënd naa la sama ndey ak sama baay loolu mooy Sa'd bii léegi moom nii nag di euh, euh, ki nga xam ne mooy Busr ibn Sa'id nee na Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas nga xam ne moom bokk ñu njëkk a dugg ci l'islam bokk ci fukki sahaaba yi nga xam ne ñoo ñu gën a màgg ci l'islam bi radiyallahu ta'ala am jami' mu ne dégg naa ko yaqulu mu naan sami'tu xawlata bint hakimin sulamiyata taqul léegi sayna Sa'd ibn Abi Waqqas jële ko ci xawla bint hakim as-sulamiyya muy xawla bint hakim ibn Umayya ibn Haritha ibn al-Awqas ibn Murra ibn Hilal ibn Falij ibn Tha'laba ibn Zakwan ibn Imru'il Qays rahmatullah alayhi dakkantalam nekkoon Umm Sharif as-Sulamiyya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha moom hmm, nga xam ne soxnaay kii la woon xawla soxnaay Usmaan ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nga xam ne mooy ki ñu ndëkk denc fi nga xam ne mooy almeeru almeeru almeeru Baqi'a al-Gharqad Eh, moo doon borom këram lu jiitu woon mais moom mooy kooku kon gis nga ni mu teelee génn àddina eh, moom dafa teel a génn àddina moom ci nga xam ne mooy Usman ibn Maz'un moo doon borom këram bu njëkkoon kon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas jële ko ci ndaw si di Xawla bint Hakim as-Sulamiyya taqulu mu ne dégg na ko mu naan hmm? mu ne sami'tu moom Xawla tamit mu ne dégg naa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik gis nga texte mooy loolu la ko al imaamu al haafiz an-Nawawi indee ne rawaahu muslim kon nii la ko al imaam muslim Abul Husayni rahmatullahi alayhi daal di solowee kon lii nii lu ama ama am solo la kon al imaamu ginnaaw bi mu lii waa lu tax mu indi ko fi ana lëkkaale bi ñu ne lëkkaale bi insha allahu taala wal ilmu inda allahi tabaraka wa taala mooy li nga xamante ne maa yaqulu ila nazala manzilan li nga xamante ne nit ki moom lay wax aji tukki ji bu wàccee dafay escale feet na fii dafa def escale fi nga xam ne yoneen saa salaam dane képp koo xam ne def nga escale wàcc feet na nga wax kàddu yii kon kay te boo ko waxee mooy ne yow dara du la lor fekk yaa nga foofee ba nanga fay bàyyeekoo dem feneen waaw waaye fa ko wax moom foofee ba boobe maadaama yaa nga fa dara du la lor kon kay loolu kay mooy li nga xam ne moom lañu sopp ta moom lañu digle ta mooy sunna ki nga xam ne day def escale fenn mu daal di wax kàddu yi a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma xalaq kon ñaareel a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma xalaq a'uuzu bi kalimaati llaahi taammaati min sharri maa xalaq a'uuzu bi kalimaati llaahi taammaati min sharri maa xalaq wala a'uuzu bi kalimaati llaahi taammaati min sharri maa xalaq a'uuzu bi kalimaati llaahi taammaati min sharri maa xalaq a'uuzu bi kalimaati llaahi taammaati min sharri maa xalaq ah léegi loolu mooy li nga xamante ne mooy li al imaamu an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj li nga xam ne ci lay saraal yi mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam kon gis nañ lëkkaale bi wax yonente bi alai satu salaam wax ne a'udhu bi kalimatillahi tammat mu ne qiila nee nañ maanaahu maanaawa mooy alkaamilaat allati la yadxulu fiha naqsun wala ayb mu ne boroom xam-xam yi nee nañu man nazala manzilan ku wàccu bërëm nga wax kaddu yi a'udhu maa ngi dem di làqu ci yàlla di jaar ci kaddu bi kalimaat ci jaar kalimaatillah kaddu yàlla yi nga xamante ne nii at-taammaat yu mat yi min sharri maa xalaq ci mbonuk lépp lu mbind ñoom ñu ne mooy alkaamilaat yu mat sëkk yi allati yi nga xam ne laa yadxulu fiiha naqsun wala ayba mooy kaddu yooyu nga xam ne mat sëkk te du ko mukk li nga xamante ne nii mooy ak wàññeeku waaye ak ay mukk mu ne waqiila waaye nee nañu an-nafi'a ash-shafi'a mooy kàddu yi nga xam ne dañoo jariñ dañuy jariñe saa su ne ash-shafi'a dañuy fajaate te doy nañ nit ki sëkk waaw dañuy faj lépp lu nekk ci yow baati nag zahir lépp lañ lay fajal ñaareel waqiila ñetteel mu ne al muraadu bil kalimaat huna al qur'aan mu ne am na nag ñu ne kalimaat yooyu mooy alquran muy kaddu borom bi tabaraka wa taala moom laay jaar di mus ci borom bi di ñëw ci moom ngir mu musal ma ci bépp mbon bépp loo xam ne lu yées la ci yoo xamante ne lu mu bind la mu ne wallahu a'lam borom bi nag mooy ki gën xam dëgg dëgg dëgg waaw kon kàddu yi nañ ko jàpp a'udhu bi kalimati llahi min sharri ma booy voyage yi ba def escale fenn boo ko waxee dara du la fa lor waaw waaw allahu akbar allahu akbar waaw léegi kanta euh, al imam al Mubarakfuri rahimahullah bi nga xam ne ci lay shara al Jaami' at-Tirmidhi ci Tuhfatul Ahwazi sharh Jaami' at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne mu ne lii nii bon moom wax na lu mel ni kii euh, moom nag daa wax dane qaala al-Harawi wa ghayruhu al-kalimaatu hiya al-Qur'aan dane moom boobu xiila bi imaam Nawawi wax dane al imaam al-Harawi ak mu mel ni moom nee na kàddu yooyu mooy al-Qur'aan wattaamaat loolu après mu wax imaam an-Nawawi wax rahmatullahi alayhi mooy al qiila hiya al-kaamilaat wal ma'naa annahu laa yadxuluhu naqsun wala aybun kamaa yadxulu fii kalaami nnaas voilà mooy du ci dugg lool mooy li imaam an-Nawawi wax rek ay kàddu la ñoo xam ne ak wàññeeku du ko dugg ay du ko dugg comme ni muy dugg ci kàddu nit ñi xam nga nit day wax gaa yi décelé ci ay ay manquement ak bon wax ji amaana bu ko waxee woon nii moo doon gën wala lii nii bon am na benn wala boog walla waa ji bu sañoon sax euh, wax ja mu tiire ko waaye comme ko wax bal la waaw gis nga moo pistolet boo ko xasee tiire moom manoo daw di ci toppaat tiire daa ko xaaral ma daw jàppaat ko déedéet kàddu lool la boo ko xasee génne sa làmmiñ yi moo tax ñu naan la il faut ngay tourner sa langue ci sa bouche bi mille fois wala soixante-dix fois bala ngay génne kàddu lool mooy lan mooy xalaatal ci li ngay wax bul toog rek lu la sa bakkan jox rek nga tàllal sa làmmiñ rek waaw di jaay ne daal yaa man na wax yaa loo bëgg a wax yow du la neex ngay wax déedéet waaw loolu du xel am xel mooy da da ngay xalaat bala ngay wax tey suuraale sa borom ci li nga xam ne moom nga war a wax léegi kon kaddu yii nag loolu amu ci mooy alquran da cee am waaye loolu it day dugg ci li nga xamante ne mooy wax yu bi rek d'une manière générale alquran ak sunna ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam naqsu du ci dugg waaw aybu di ci dugg ndax kooku mooy ki borom bi garanti ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha moom du wax ci li nga xam ne moom ngeen xame bànneex de moom nekkul ne lu mu wax lu ludul ne wahyun wahyu la boo xam ne yuha dañ ko koo déey kon nag bokkul kàddu yooyu yëpp boo ci jaaree di muslu di ñaan borom bi mu musal la ci ayu bi nga xamante ne nii mooy bërëb ba nga dal borom bi musal la kon nag mu ngi noonu waaw kon nag euh, euh, euh, mu ne waqila hiya an-nafi'at al-kafiyat mu ne nee nañ mooy yi jariñe tey fegal nit ki doy ko sukk ash-shafiyat tey fajaate min kulli ma yuta'awwadu minhu lépp ci lépp loo xam ne jaam yi nit ñi ginne yooyu ñëpp dañ ciy muslu dañ ciy wutum muslu léegi nag le fait que nag mu ne al imaam al Mubaarakfuuri wax ji yonent saa salaam ne nag waa ji bu commencé wax affaire bii nii dara du ko lor foofu hatta yartaxila min manzilihi daalik dara du ko fa lor loolul muy quitté foofu jóge foofu daal di dem. mu ne wa fiihi raddun ala ma kaana yaf'aluhu ahlul jaahiliyya min kawnihim idhaa nazalu manzilan qaaluu na'uudhu bi sayyidi haadhal waadi wa bihi kabiiral jinni <laughs> mu ne lii ak delloo la ci li nga xamante ne waa jaahiliyya ñi nga xam ne ñoo doon dund ci giriir avant l'islam doon def ci liñ doon def bu ñu wàccee benn bërëb naan ah boo wàccee fenn na nga muslu xam nga lii xam nga bu waxee wax ji ba pare yow nga nekk yow fay dañ ma ne ah waa lii moom <laughs> ñun dañ koo réere ñun en tant que wolof en tout cas ñu bari ci ñun bari nañu ko ñoo yoo xam ne yii nii dañ koy def waaw nañ wax li wax ba pare mu ne le fait que buñ masoon a wàcc benn def escale def halte fenn wàcc fenn dañ doon wax naan na'uzu ñu ngi ah daw di làqu bi di hada waa wadi ci sang gi nga xam ne mooy sangu xur wii ñu wàcc waaw xur wii ñu wàcc de ñu ngi ñu ngi ñaan ki nga xam ne moo fi sang bi bi kilifa gi mu daal di ñuy musal wayaanuuna bihi te kiñ ci jublu nag mooy kabiral jinne mooy jinne ji mag gi nga xam ne mooy mooy mooy mooy trouble foofu ak le désordre <laughs> mooy jinne ji nekk foofu di tiital nit ñi ak yooyu moom lañ ci jublu naan wala boog même bu ko fa deful sax naan bon nañu kii esprit yi fi nekk les esprits loolu yëpp ay mbiri caaxaan la loolu lépp nekk loo xam ne ay caaxaan la te loolu moom la alxuraan di wax waaw bi mu naan ci suuratul jinni naan gaa yi liñ doon liggéey lii la wa annahu kaana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al fa zaaduhum rahaqa waaw alquran di ko dénoncé ci suuratul jinni naan wa annahu takat dëgg-dëgg nekkoon na kaana rijalun min al am na ay nit ñoo xam ne ci nit ñi ya'uduna buñ masoon a tukki wala dem fenn wala wala sax kër yi dañuy nekk naan ñu ngi musulu wala iyaazu billaah bi rijaalin minal jinni ci ay góor yoo xam ne ay jinni la waaw bu ñu wàccee fenn wala ku ñu miinul wala bala ñoo sancu kër <laughs> bala ñoo tabax ne ah nañu dem nañu tuurlu waaw nañu dem tuurlu ji ba pare ba fii leer ne fii mën nañ fee dëkk ba ba gërëmloo ñi nga xam ne mooy esprit bu mag bi maam kumba bang wala maam kumba ngeesu wala maam kumba kastel loolu lépp c'est la chose <laughs> waaw ah! bala ñoo tabax suñu jàkka ji loolu moom moo ci dee gën a gën di tabax lu ngir jaamu yàlla ba pare di muslu ci ay jinne wal iyaazu billaah bu dee léegi <laughs> waaw <laughs> waaw bu ñuy loolu nag en général arabe yi ci seen euh, euh, tukki yi lañ kon a def moo daal imaam at-Tabari mu ne loolu mooy wa annahu kaana rijaalun min al insi yastajiruuna bi rijalin min al jinni fi asfarihim idha nazalu manazilahum voilà moom la alquran doon dénoncé noonu te moom la moo tax al imaam al mubaarak fuuri rahimahullah mu ne moo tax bi mu waxee lool mu ne loolu ñu doon wax wa minhu ya'nuuna bihi kabiral jinni te ñu ngi ci jull buñ masoon a wàcc fenn naan ñu ngi muslu ci ci bi sayyidi hadal waadi ci sangu xuru yi ci nag jinne bi gën a màgg <laughs> mu ne wa minhu qawluhu ta'ala fi surati al jinni wa annahu kaana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al jinni fa zaaduhum rahaqa la buñ masoon a tukki loolu lañ doon def wàcc ab wàccuwaay après na dañuy ci seen ci seen tukki yi ba ba def escale ñu ne ah fii ñu wàcc de ñu ngi muslu ci li nga xamante ne mooy ponkalama jinne bi nga xam ne moo woon fii wala esprit beeg nàngam ak nàngam waaw léegi nag bañ defee loolu ah am na ci ñoo xam ne imaam at yi nee na liñ doon wax dañ naan a'udhu bi azizi hadha al-wadi <laughs> fa zaadahum zalika isma waaw dañuy ñëw wàcc def escale fenn naan ñu ngi muslu ñu ngi daw di lakk ci ki nga xam ne mooy ponkalu ki nga xam ne mooy ku teddu xur wi nga xam ne moom lañu ñu dal nii war fee def escale ci suñu voyage bi bu ko defee nag fa zaadahum mooy mu delloo mu yokk leen li nga xam ne mooy bàkkaar waaw waaw <laughs> waaw moo tax mu ne am na mu ne kii eh? Euh, mu mu nettali di jële ci alxasan ibn arafa mu ne Hushaym de neen an Awf jële ci Awf mu jële ci alxasan muy alxasanul basri rahimahullah mu ne ci wax ci borom bi ne wa annahu kaana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al jinni qaala mu ne kaana ar-rajulu minhum idha nazala al-waadi fa baata bihi qaala a'udhu bi 'azizi hadha al-waadi min sharri sufahaa'i qawmihi waaw da <laughs> doon ñëw ne a'udhu mu ne gaa yi buñ ma soona wàcc bu masoon a wàcc benn benn benn kii aw aw aw xur ci seen voyage yi dañ naan ah ñun de ñu ngi daw di làqu ki ku tedd xur wii ci lu bonu ki nga xamante ne nii mooy ñu doyadi <laughs> ño ay ay ay ay ñoñam ay nit ñi nga xam ne ñoo ko dëkke ak ñi dëkk côté yi bala ñuy dal ci suñu kaw waaye it ñee dañ doon wax li nga xamante ne jinne yi du xaw mi kese de waaw ak jinne yi waaw bu ko defee nag fa zaadahum mu yokku leen rahaqa li nga xamante ne mooy ak bàkkaar kama qaala al imaamu al mufassirin al imaamu at-Tabari rahimahullahu taala waaw na'uudu bi uzamaa'i haadha al waadi wa bi sayyidi haadha al waadi wa yooyu yëpp ay waxi caaxaan la woon léegi nag ma ne la xam nga loolu <laughs> mooy eh, ba pare imaamu at-Tabari mu ne non seulement ay isman wasdaadatil jinn alayhim bi daalika jaraa jaraa wala juraa jaraa jaraa <laughs> mu ne waaw gis nga non seulement fazaadu fazaaduhum uh, rahaqa uh, uh, day yokku da leen di yokku bàkkaar waaye jinne yi day tax ñu gin leen a ñeme xam ne ah kon nit ñii daal ñoom daal ñun lañ yaakaar ba yaakaar ne <laughs> eh, eh, eh, buñ ci jàppul wala ñoo leen di musal bu ko defee ñoom non seulement Euh, ñu am ci bàkkaar waaye nag bu ko defee ñi nga xam ne ne mooy jinne bi euh, euh, daldi di ci am nag gina am poñ ci ñoom nag waaw naan ni eh, xaaral waaw xaaral rek waaw di leen gina di leen gina mbugal di leen gën a laaj yi fi yi fi karnasoom yooyu naan leen ay aywa léegi xot benn bëyu benn meloog nangam ak nag woo xamante ni lépp may ñuul yooyu dañ leen di yokk waaw jur ala leen di yokk ñu gën am fit nag di leen di leen songu parce que yaa leen ubbil buntu ah waaw yaa leen ubbil buntu jur'atun voilà mooy jaraa léegi kon mu ngi noonale dina leen di gën a ñeme nag bu ko defee di mën a di di xërtal seen faw rek saabu buñ nee nii rek ñu tëb tëb seen kaw daal di leen faagaagal ñu ne hé jinne baa ko jàppati nañ yóbbooti ca xàmb ya ca tuure ca ca garab ga ca guy ga ca tafes ga nangam sa suñu xàmbe maam ya ñu yóbbu voilà fazaduhum rahaqa kon xam nga lii nii fay ginnaaw bi ma la doon wax ne la xam nga lii eh, boo ko déggee ne ñoom waa jaahilee li lañ doon def mooy léegi <laughs> resaana wala ñun eh, eh, ñi ci mucc c'est pas tellement bari waaw waaw bari na koy gis muy costume wala koo gis muy wax mbiri diine di jàpp mais bu yu mel noonu xewee nga na da naan xanaa kay du diw waaw ndeke moom la de waaw loolu moom lu yéeme la waaye loo xamalante ne lay lépp ay caaxaar la waaw rabbu hadal waadi mooy rabbu samawati wal ard waaw ki moom ki kii boroom xur woowee mooy boroom asamaan ak suuf kon nag nekkul ne da ngay dem di muslu ci jaam ni yow te jinne bi moom de toute façon yow jinne jinne moom de toute façon yow tay rey la bu jaamuwul bu dee gëmul yàlla moo tax mu yóbbu Imaam An-Nawawi Tabari ne da leen di yokk jaraa alayhim wazdaadu bi dhalika isma waaw waaw <laughs> waaw kon nag loolu lu doy waar la te mbir la moo xam ne lii nii l'islam indil lañu ko nañu bàyyi yooyu ay nañ ci sotti soow def nangam bu ko defee amaana mu mu daal di mu daal di apaiser les esprits bu ko defee ñu man fee dal wala ñu man fee jaar wala suñu tali bi ñu war a def fii te guy sàngam gii nga xam ne moo nekk ci digg tali bi di gaañ nit ñi léegi dagg ko fii jële ko fi wala boog comme que amuñu place te moo fi nekk gars yi ne é eh, bala ñu ko def nañu woo les saltige les nangam ak nangam ñu daal di gis mbir mi loolu lépp yi fi caaxaan la garab gi ko fi def yàllaa ko fi def waaw tudd leen turu yàlla te def li ngeen di war a def jeex na loolu ay caaxaan la waaw ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii damay damay dañuy def leneen ak dañuy def leneen ak walla nañ nañ nañ muslu ci ki yi fii wag yooyu yëpp loo xamante ne du lislaam digle la du du lislaam lu l'islam digle du du l'islam digle waaw loolu moom non seulement shirk la bokkaale bu rëy rëy rëy la parce que sàkku mus musluwaay kenn du ko def ci jàmm kan mooy muslim kan mooy muslu laate ku dul yàlla nan ngay mën a jële jàmm ni yow ak nu man di tollu loolu nag mu nekk ku baax taxul bu baax rek même bu dee ku baax la ab yonent sax kenn du ñëw naan maa ngi ñëw ci yonent bi alayhi salaam mu musal ma déedéet loolu shirk la tudd yàlla tere nag damay waxal salte yi am jaas yi yi nga xamante ne ñooy façon jinne yi yi nga xamante ne eh, ci ñi nga xam ne ñoo baaxul ci ñoom nga xam ne yàq kese lañ newe ci réew mi ak ci àddina bi loolee lu doy waar la te jara dénoncé la waaw waaw daleen di yokku beew ak mbeewte ci seen kaw waaw boo koy def ñu lay gën sonal moo tax képp ku ci nekk ci yooyu du wér liñ naan gaa yi euh, euh, euh, waa ji wérul ginne yaa jëli congé kese waaw te comme kay bandi lañu bés bu ñu soxlawaatee soow wala wi salte yooyu ñëwaat duggaat ko ñu ne jàppati nañ ko nañ def waaw da di yokk kéefër mbeew ak mbeew te akuk ñeme ci seen kaw loolu lépp la rafaqa di tekki waaw kon nag loolu euh, lu ama am solo la te tamit nañ ciy bàyyi xel ba pare euh, yokku leen tamit li nga xaw ne xaw fan mooy ragal jinne yi jàpp ne fii mu ne yii gars yi boo ah, xawla li ngay wax de diw de moom bu ñuy wax ñuy joxe seen seen seen seen seen seen exemple yu foo yooyu naan ay diw ah diw de moom ko wet di laajal ah moom de bam leen di tudd moom ah moom de moom nàngam nangam ma ne loolu lépp ay caaxaan la saytaane yi seen bopp ñoom ñoo leen leen ñoo leen koy ilham wax leen ko dugal ko seen biir dee leen ko ngir ñu koy wax nit ñi ngir ñeneen ñi di tiit waxuñu dëgg. tagabu wallah lii yeneen saa salama ci wax waaw. ku wàcc ci alt bu fi woo benn jinne benn maaman bu mënu tus muy wax ay waxam wala ànd ak koo xam ne moo leen di sottil soow ndax ko aay la seetal leen bërëb beeg ngay jënd pàkk mu naan la xaaral ma xoolal na ndax foofu jinne yi nangam mag ñëw ndeke naan ci turu alxuraan parce que laa xam ne alxuraan nga gëm rek waaw bu doon yow yoonu alxuraan newul ci yow leneen lay wax waaw daa xam ne loolu la nag loolu lay jënd affaire marketing la rek fa nga dem nam mel noonu ngay fexee mel ay kàkkatar lañ waaw ñu wax la loolu nag ngir nag Euh, ne la gëmloo la lool nga foog ne ndekete yoo jinne yi la ñuy collaborer ne la waaw seet nañ ko fii baax na sécuriser nañ ko nangam ak nàngam bala ngaa dëkk fenn da ngay nangam ak nangam te loolu ñuy wax waxuñu sax ci wàllu kaat côté yàlla côté yu mel noonu istixaara ak yu mel non jinne yi tax ñuy wax te loolu lépp ay kàcc la du dëgg li nga xam ne mooy dëgg mooy ne borom bi mooy rabbu samawati wal ard rabbu samawati wal aradin mooy borom asamaan yi suuf yi pàcc bu nekk borom bee moom boo ñëwee foofu am loo fay tiit wala loo xam ne moo xam ay nit lañ wala yoo xamante ne doo leen gis ngay ragal mu daal di leen dal feenu ay dawal ci yàlla qul a'udhu bi rabbin nas waaw waaw qul waxal a'udhu yow yonent bi saa saa maa ngi daw di làqu di ñaan dimbal di ñaan di ut bijji euh, njariñ waaw fa moom laay daw waaye bu may di làqu ci moom ngir lu bon loo xamante ne lu may ragal mu dal ma qul a'udhu bi rabbin nas waaw waxal maa ngi daw di laqu waaw ci ki nga xam ne mooy boroom nit ñi malikin nas waaw non seulement moo leen yar moo leen bind mais mooy seen boroom kennal bokk bokk bokk ko kenn bokku leen ak ken ilahin nas moom dong nag ginnaaw ki la moom ki la bind di la tàggat di la yar di la teg ci ay étape ngay continuer kooku te moom la kooku noonu nag mooy ilahin nas kooku moo moo yelloo ñu jaamu ko waaw koo fi jaamu ku dul moom yaa ngi yàq sa taata yaa ngi alak sa bopp waaw kullu nnaasi yaghdu fa baa'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubihuha gisoon nañ ko képp kenn ci ci yi képp kenn ku nekk xëy nga da ngay xëy waaw li am nag mooy yaa ngi jaay sa bakkan waaw baa'i'un nafsahu boo toppee li yàlla wax mooy daal di nga koy affranchir jénkanti nga ko ci eh, eh, biir safara kër ga nga xam ne moom la la boroom bi bindaloon sawara waaw dindi nga ko sa bopp dese këru àjjana ak yeneen yum lay dig waaye boo ñëwee daal di jaay sa bopp mooy lan jaaye ko ci njaay mu bon tijaala tijaaratan lan ñoom tijaaratan boo xam ne bu yées la waaw bu boobaa nag yaa alak sa bopp yow yaa tax bu boobaa nag yow ah aw mu biquhaa yaa périral sa bakkan yaa ko alak ci mooy yàlla ak bàyyi topp yàlla kon nag ilaahin naas min sharril waswaas di muslu ci li nga xam ne mbonuk kiy jax-jaxal alxannaas tay def ay jam ci xolu nit ñi muy liblii sa ci mbokkam alladi ki nga xam ne yu waswisu mooy def ay jax-jaxal fii suduri naas ci bindu nit ñi minal jinnati ci jinne yi wan naas ak nit ñi moo xam ñooñu ay jinne yi nit lañ wala jinne yi Euh, <laughs> mooy saytaane nit ak jinne ñoom ñëpp ci yam kon nag hadis bi am na solo leneen loo xamante ne luñ ci mën a jàng pour tëj rek mu gaaw nooy sëy naa sànnu daa bi waqaas ak fu mu toll di jële hadis ci koo xamante ne moo ko gën a féete suuf loolu dañ ciy xame ne nit foo man di toll jomboo di jël xam-xam ci ku la féete kaw ku la féete suuf waaw laa yan bulu rajul waaw nit ki du euh, brillant lu muy jële ku tolloog moom ku ko féete kaw ak koo xam ne moo ko gën a féete suuf sëy naa Sa'd ibn Abi Waqqas sikk newul moo gën a màgg xaw la te pour pourtant jële ci moom waaye beneen jàngat mooy yëfu macho l'islam amul yëfu macho yooyu man jigéen du ma jàngalan ah, du ma jële ci jigéen dara waaw yëfi macho yooyu moom foo ko déggee ay saa macho à mort yooyu moom war nañ koo baax wal iyaazu billah képp kuy def lool dina am xam-xam yu ko rëcc waaw sayyidatu Aisha nit ñi lañ doon jóge fu nekk ñoom Masruq boroom xam-xam yi taabi'i yi waaye sahaaba yi ci seen gis nañ fi sayyidina Abu Hurayra keroog